di gis yoo xamante ne nii eh, yàgg nañ koo gis kon nag al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu ñuy indil xadis mu njëkk bi xadis quatre cent quarante six wàllu ci beneen wàllu ci wàllu eh, garab gi muy côté xadis wa an ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala linnabiyi sala allahu alayhi wasallam iqra calaya alqur'aan qultu yaa rasula allah aqra'u calayka wa calayka unzil qaala inni uhibbu an asmacahu min gayri faqara'tu calayhi suurata annisaa'i xatta ji'tu ilaa haadihi al-aaya fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bi shahiid wa ji'naa bika alaa haa'ulaa'i shahiidan qaala hasbuka al'aan faltafattu ilayhi fa idaa aynaahu tadrifaan muttafaqun alayhi kon hadis bii la njëkk indi moom la doon doon junj léegi ne yonent bi alayhi wa salaam lii borom bi tagge aay bu njëkk bi mu tagge ñële buñ mësoon a dégg laaya alquran yi moom ci boppam da koo jëf allah kon hadis numéro téeméer ña non ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn mu ne waa an ibn Mas'ud 446 mu ngi koy jële ci Seydina Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala nee na qaala lin nabiyyu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf maa wax ne ma iqra alayya al-Qur'an ne ma ma al-Qur'an mooy jàngal al-Qur'an mu déglu man yonent bi alayhi salatu wassalam qultu nee na ma ne ko ya rasulullah mais dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam eh? aqra'u alayka wa alayka unzil man ma lay jàngal alquran ngay déglu te yow ci yow lañ wàcc alquran bi qaala nee na yonent bi alayhi salaatu salaam ne ma inni uhibbu damaa bëgg man de damaa bëgg an asma'ahu ma dégg alquran bi min ghayri ci keneen ku dut man allahu akbar nee na ah ma joxe ma doxe ndigal li ma doxe ndigal li fa qara'tu ma jàng alayhi suuratu an-nisaa ma jàngal ko commencé nag ubbi suuratu an-nisaa man ibnu Mas'uud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu anhu nee na hatta jiitu may jàng ba ni ma agsee ila hadhihi al-aaya ci aaya bii ban aaya mu ne mooy aaya bi naan fa kayfa idaa ji'naa min kulli umma waa naka lay demee bis ba nga xam ne lañuy teewal man seen boroom lañuy teewal ñun boroom bi hein min kulli ummatin bi shahid xeet wu ne xeetu seydinaa nuux alayhi salaam ñu indi seede moo yonent ba ma ko yónnee woon waaw mu war a seede ci xeetam bii fekk lañu leen waxoon ma ma la ma leen waxoon ñu woote leen ñu woo leen ci jëme est-ce que doxale nañ ko ha Allahu akbar mu ne wa naa ñu dikkal bu boobaa bi ka yow ci yonent bari saa saam ñu teewal la ala haula'i ci sa gaa yi nii ci ñii nee ñee nee di sa saxaaba yi shahidan nga nekk seen seen seen seede Allahu akbar hawo <laughs> suuratu nisaa aaya 41 qaala nee na bi may jàng ba agsi fii yonent mi alayhi salaatu salaam ne ma xasbuka al ne ma doy na léegi xasbuka mooy doy na al aana léegi mooy man ngaa yem fii nee na faltafattu ilayhi ma siggi gën koo xool fa idaa aynaahu ah, ah fekk ñaari bëtam ya tadrifaani ñu ngay génne ay rongoñ di jooy mu ne muttafaqun alayhi mu bi de daal dina koy solo dëppoo ci génn ko al imaamu al Buxaari ak taalibeen bi al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhima léegi laaj bi mooy bi bala ñu jàll ci loolu mooy xadiis bi nii al imaam dina ko indiwaat insha allah xadiis huit waaw mille huit mille huit <laughs> dina ko fi indiwaat insha allah kon nag hadis bi kon suñu laaj bu njëkk est-ce al imam kese moom imaamul Buxaari imam Muslim kese ñoo ko ñu leneen déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala solo na ko al imaamu Abu Daawud na ko al imaamu ah, ah, ah, at-Tirmidhi wa al imam Ibn al-Qazwini rahimahullahu ta'ala imaamul Bukhari imaamul Bukhari cey imaamul Bukhari indi na ko cinq bërëb juróomi bërëb yu wute léegi nag danañ jël kitaabu tafsir kitaabu tafsir suuratu nisaa baabun fa kayfa idhaa ji'naa min kulli ummatin bi shahiid foofu mu ne xaddatana sadaqa al imaamu al Buxaari al xaafidu rahimahullahu ta'aala mu ne xaddatana nettali nañu sadaqatu di sadaqatu ibnu al-Fadl al-Marwazi rahimahullahu ta'ala Abul Fadl qala akhbarana Yahya mu nekk ñu nettali mooy Yahya di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz al-Ahwal al-Basri rahimahullahu ta'ala an Sufyan moo ko jële ci sëriñam di Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi rahmatullahi alayhima moom baayam ay borom xam-xam yu mag lañu an Sulaymaan mu jël ko ci Sulaymaan di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili lu bari naan anil A'mash moom nii la nag Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawla Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'aala al-Kuufi al-Kuufi ma al-Basri al-Kuufi an Ibraahiima moo ko jëlee ci Ibraahiima ibn Yaziid ibn Qays ibn al-Aswad ibn Amr ibn Rabi'a an-Nakha'i rahimahullah Abu Imran al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abidata moo ko jëlee ci Abida di Abida ibn Amr as-Salmani rahimahullahu ta'ala al-Muradi al-Kufi mbokk ñoom Uways la ñoo bokkoon cosaan ca Murad an Abida mooy as-Salmani Abida ibn Amr eh, as-Salmani an Abdillah moo ko jëlee ci Abdillah di abdillah ibn mas'ud ibn ghafil ibn habib abu abdirrahman al-kufi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu taalib yonent mi alayhi salaam mu ne qaala yahya mu ne sama sëriñ bi kër sadaqa waxu da yahya ibn qattan al-farrukh dana ba'd al-hadith an amr ibn murra lenn ci hadith mi indi fii mu ngi ko jëlee nag ci amr ibn murra mooy ci ñaari tallal gaar amr ibn murra ibn abdillah ibn tariq ibn al-harith rahimahullahu ta'ala al-Kufi rahimahullah al-Muradi moom tamit rahmatullahi alayhi qala qala li an-nabi alam sayyidina Abdallah ibn Mas'ud mu ne qala li an-nabi mu ne qaala wax na li ñeel ma annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama iqra alayya dana ma jàngal ma qultu jàngal ci man may déglu qaa qultu ma ne ko aqra alayka wa alayka unzil mooy alquran ma may jàng alquran bi ciw teew lañ ko wàcce qaala mu ne fa inni uhibbu an asma'ahu min ghayri ndax man yonent bi saa saa dama ko bëgg dégg keneen mu ne fa qara'tu alayhi suratan nisaa hatta balagha hatta balagta fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida qala amsik fa idha 'aynahu tadrifan am daal imaamu Muslim Abul Husayn benn lañ ci jël imaam Nawawi wax na imaam al-Bukhari di ko indi ci bërëb yu bari al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala moom mu ngi ko ne hadith numéro 800 ah hadis numéro huit cent ci la indi hadis bii nii nga xamante ne moo nekk nii kon al imam Abul Husayn rahimahullah mu ne ci kitaabul masaajidi wa mawaadi'is salaa baabu fadli istimaa'il qur'aan buntu bi gëneel gëneel di déglu alqur'aan mu ne wa haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Abu Kurayb mu ne sama ñaari sëriñ laa ko jële man imam Abul Husayn Muslim rahimahullah mu ne wa haddathana nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba di mu Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Kufi rahimahullahu ta'ala al-Wasiti al-asl al-Absi mawlahum rahimahullahu ta'ala wa Abu Kurayb ak sama beneen sëriñ di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb alhamadaniyu alkuufiyu sëriñu waa kutubu sitta qaala ñoom ñaar ñoom nee nañu haddathana nettali nañu abu usama di hammad ibn usama ibn zayd alqurashiyu alkuufiyu rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathani mis'ar mu ne moom abu usama ki ñu nett ki ma nettali man dong mooy mis'ar di mus mis'ar ibn kidam abu salama alkuufiyu alamiriyu rahimahullahu ta'ala wa qaala abu kurayb imam Muslim mu ne sama sëriñ bi ma mujjee tudd muy Abu Kurayb al-Hamadani rahimahullah moom waxul ne haddathani abu usama ba mu waxee abu usama neewul ne abu usama dane haddathani dane an abu usama an mis'arin mu jële loolu da ko doon toppatoo muy lu am solo imam muslim di da an mis'arin tellement rigueur bi mu amoon di toxal ku nekk na nga ko ko jàngale sëriñ bu nekk kàddu nga utiliser an mis'arin mu jële coon ci mis'ar bi ibn kidam bi ñu gis sànk rahimahullahu taala an amr ibn murra gis nga fële gis nañ riwaa imamul nawawi imamul bukhari mu ne leen na ci hadis bi ci amr ibn murra ibn Abdillah ibn Tariq ibn al-Harith radiyallahu rahimahullahu ta'ala al-Muradiyu al-Kufiyu rahmatullahi alayhi al-A'ma an Ibrahima moo ko jëlee ci Ibrahima ibn Yazid ibn Qays an-Nakha'iyu Abu Imran qala qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam li Abdillahi ibn Mas'ud iqra' alayya qala aqra'u alayka wa alayka unzil qala inni uhibbu an asma'ahu min ghayri qala faqara'a alayhi min awwali surati an-nisa'i ila qawlihi fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bi shahiid wa ji'naa bika alaa haa'ulaa'i shahiidaa fa bakaa Allahu akbar kon nii nii la ko al imaamu Muslim beneen bi nag comme li imaamu Nawawi hmm, eh, mooy yooyu imaamu riwaay imaamul Buxaari yi la indi eh, tadrifaan imaam Muslim ama xadis bi ni ñëw ñu gis nii da koo tegale moom day tegal xadis yi moom benn bi mu ko indee foofu dane eh, eh, imam abdallah dane yonent bi alayhi salaam dane wax ne aqra Ah, iqra iqra alayya alqur'aan qaala fa qultu ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam aqra'u alayka wa alayka unzil qaala inni ashtahi damaa xemmem damaa bëgg an asma'ahu mooy uhibbu fale min ghayri fa qara'tu nisaa hatta idha balagtu fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida man rafa'tu ra'si aw ghamazani rajulun ila janbi fa rafa'tu ra'si fa ra'aytu dumu'ahu tasil voilà nee na bi ma koy jàng ba agsi fii ma yëkkati sama bopp wala boog daa am ku ma kobos daa am ku ma ku ma ku ma xoos sama ndax du ñoom yonent may saasaam ci mbooloo lañ ñëwoon mu naam ne ne ko jàngal eh, nee na am ku ma kobos nag comme yonent may saasaam a commencé jooy man maa ngi maa ngi koy maa ngi sëgg di jàng eh, am ku ma kobos eh, bu benn waay bu ne woon sama wet ma yëkkati sama bopp fara aytu dumuahu ma gis li nga xam ne mooy euh, rongoñam yi di tasilu di roogalaat di tuuru moo tax al imam muslim mu ne haddathana hannaad mu ne hadis bi hannaad ibnu sari abu sari euh, ibnu mus'ab ibnu abi bakr Euh, al-Kufiyu al-Warraq daal dinañu koy nettali wa Minjab ibn al-Harith at-Tamimi ak sama beneen sëriñ di Minjab ibn al-Harith ibn Abdurrahman at-Tamimi Abu Muhammad al-Kufiyu rahmatullahi alayhima mu ne jami'an an Ali ibn Mushir mu jël ko ci Ali ibn Mushir al-Qurashi Abdullah Abul Hasan al-Kufi al-Qadi rahimahullah an al-A'mash mu jël ci al-A'mash Sulayman ibn Mihran al-Kufiyu bi hadha al-isnad mu ne wa zada Hannad fi riwayati mu ne Hannad Abu Sari moom ci riwaayam da cee yokk qaala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa ala al-minbari iqra alayhi voilà mu wax ñu foofu ne yeneen tamit saa saam ci kaw minbaram bi la newoon ne ma jàngal voilà kon loolu mooy e, e, da lay wanaale kon fan la xewoon fan la ko yeneen tamit lay saa saam waxe woon ne ko jàngal loolu am na eh, mais am na yeneen kii tamit yoo xamante ne nii. Euh, dañu ne euh, ci banu Zufar la xew woon ndax al imaam kii al eh, comme ni ko imaam al Haafiz Ibn Hajar tuddee bi muy sarah hadis bi mu ne al imaam Ibn Abi Haatim ak al imaam at-Tabaraani rahimahullahu ta'ala dañoo jële ci ki nga xamante ne nii ci yoonu Yunus ibn Muhammad ibn Fudala mu jële ci Fudala az-Zafari Muhammad ibn Fudala az-Zafari moom mu ne mu jële ci baayam mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ataahum fi bani zufar wa ma'ahu ibnu mas'ud wa naasun min ashaabihi fa amara qaari'an fa qara'a fa ataa ala haadihi al-aaya fa kayfa idhaa ji'naa min kulli ummatin bi shahiid wa ji'naa bika ala haa'ulaa'i shahiidan fa baka xatta daraba lixyaahu wa wajnataahu fa qaala yaa rabbi haaza ala man ana bayna dahrayhi fa kayfa bi man lam ara waaw foofu dane yonent bi alei salaam da leen ñëwaloon ci waa Banu Zufar waaw ànd am mbooloo ci saxaaba mi don Ibn Mas'ud léegi mu digal kenn muy jàng xadiis bi war nañu Ibn Mas'ud la woon radiyallahu taala an bu dee dañu ne benn la parce que bee euh, nee na ci bar bi la woon te buñ nee bar bi jool ko mooy minbaru yonente bi alayhi salaatu salaam ci jàkkaam ji ta foofu moom du waa Banu Zufar voilà mooy man na nekk ne ñaari xew-xew la lool moo gën a lëng bu dee hadis bi nii jàpp nañ ne dëgër na voilà sinon bee manu la ne ci minbar bi la bee ci waa Banu Zufar la woon léegi muy même hadis bi wallahu taala alam kon muy ñaari xew-xew boo gisee nii loolu lay wane nee na yonente bi alayhi salaatu salaam digal kenn ci mbooloo mi ci saxaabaami radiyallahu anhum kenn ku jàng mu jàng ba agsi fa kayfa idaa ji'naaka waa nan lay deme idaa naa min kulli umma cay bés boo fàttaliku leen ko bés bi nga xam ne la ñuy indi ci xeet wu ne la ñuy teewal Allahu akbar Allahu akbar ah ka nga xam ne moo koy seede muy yonent bu ma ko yónni woon yow nag rasulullah moo indi la ngay seede ñii yonent way saasaam daal di jooy ba toon yi daal di tooy lool ci ci ci ci ci kii wam ni sikkimam bi mu daal di e, tooy waaw léegi nag e, fa qaala mu ne ah ya rabbi ay sa borom hada lii de ala man ana bayna dhahray yi ñii de mooy ñi may seede ñi nga xam ne maa ngi seen biir mooy sama saxaaba yi waa nan lay deme fa kayfa bi man lam ara allahu akbar waaye loolu waaye ñi ma gisul noonu nan laa leen di seede waaye al imaam al xaafiz mu ne waaye al imaam ibn al mubaarak soloo na ci az-zuhd jële ci yoonu sa'id ibn al musayyib mu ne amul benn bis laysa min yawmin illaa yu'radu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ummatahu ghudwatan wa 'ashiyyan fa ya'rifuhum bi siimaahum wa a'maalihim fa lidhaalika yashhadu alayhim waaw mu ne al imaam Sa'iid ibn al-Musayyib Musayyib kullu Musayyibin fa la <laughs> laysa ndax da ko doon bañ da Musayyib mooy lu bërgël waaw moom da doon bañ koy wax Musayyib laysa ah nekkul mu ne yonent way saa amul benn bés boo xam ne buy romb la lu dul ne dinañ ko gaaral xeetam suba ngoon nag mu xam leen ci seeni mandarga ak seeni jëf mu ne lii woo tax mu man leen a seede mais yooyu xadiis yi koy wane sax bari na waaw yeneen tu alayhi salaam moom dañ ko koy euh, seedeloo xeetam dañ ko koy présenter seen jëf yi ci bésu altine yeeg yooyu dañ koy dañ koy présenter waaw nee na moom ci boppam dañ may présenter jëfu xeet yi lu ma ci gis mu rafet ma sant yàlla lu ma gisul loolu moom ma ñaan borom bi mu jéggal te tamit waxoon na inna ummati tudd nañ ko fan ne yu'tawna wala ya'tuna yawmal qiyaamati eh, ghurran muhajjaliina eh, dañ leen di teel eh, loolu na leen di xàmmee bay saxaaba yi ne ko mais nan ngay xàmmee fekk doon wax ci loolu mais nan ngay xàmmee sa xeet ak ñoo xam ne xamoo leen mu ne est ce que bu ngeen amoon gëléem yoo xamante ne nii couleur nangam lañ mel. ngeen xàmmee leen ñu nekk ci yeneen gëléem yoo xam ne beneen melo lañ yor di ngeen leen xàmmee ñu ne waaw mu ne waaw parce que man inna ummati sama xeet yatuuna dañuy dikk yawmal qiyaamati bis biñ xurran tell muhajjaliina min athari wudu seen jeexitalu fañ doon raxas buñ doon jàpp foofu yëpp day leer voilà léegi nag borom bi di ko gaaral jëfu xeet wi day xam ne lii la ñooñ mu man leen a seede kon kay kañu kam ne dañ dañ ma koy gaaral sama xeet ma la rafet ma sant yàlla rafetul ma sant yàlla yeneen ma lay saat saam jooy ndax xam na ne ah lii de ngandum responsabilité waaw waaye dafa jooy surtout rahmatan li ummati ndax yërëm gu mu yërëm xeetam waaw gisoon nañ keroog bi mu tuddee Seydina Isa la mu Seydina Ibrahim la mu wax tudd Seydina Isa la mu wax summa baka yonent ba lay saat saam après mu jooy yonent bi say eh, eh, suñu borom daal di yónni Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam ne ko demal nga laaj Muhammad lan moo la jooyloo te moom moo ko gën moo gën a xam lan la waaye mu yónni ngir yittewoo ay mbiram eh, ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne ko demal nga laaj lan yow Jibril laajal ma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan moo tax lan moo ko jooyloo muy jooy naan ummati sama xeet mu ne ko waxal ko demal nga xamal ko ne eh, dinaa la wuutu ci sa xeet te duñ la ci def lu la jàqaloo voilà kon mooy dafa jooy ngir lan yërëm ñi nga xamante ne mooy xeetam ni ñu néewa doole ak tamit li mu gis ne du jaas bàkkaar yi nga xam ne borom bi noonu la leen binde te euh, dina néew ku ku ci mucc ci ñoom te bu ci nekk borom bi loolu rek manoon naa tax mu buggal leen ñoom ñépp waaw mu jooy ngir borom bi tabaaraka wa taala na yërëm xeetam woowee te bañ leen a teg loolee da nga xam ne mooy jàppaleen la nga xam ne moom lañuy ñuy jëf rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana <laughs> loolu borom bee ñu ko sax waaw ndax lan cofeel mbëggeel yërmande gu mag mu amal xeet yonent bi alayhi salaatu salaam ndax yonent ba sallallahu alayhi wa sallam rabbana eh, suñu borom borom bi nañu dee leen ko wax <laughs> laatu axisna bu leen ñu jàpp bu ñu jàppe jàpp mbukk inna siina lu ñu fàtte ci lu ñu waroon a def defuñu ko wala ñu fàtte def loo xamante ni nii du yoon aw axtana wala loo xam ne sax fàttewuñu dañoo ñun daal ñoo di ñoo ñoo tilim rek te ay jaam yu dara rek ba ñeme laa ah yal na bu ñu ko jàppe rabbana <laughs> waaw laa tuwaaxidna in nasiina aw axtana rabbana wala tahmil alayna isran yal na bu ñu yen ay yu diis yoo xam na du ko attan kamaa kem ni nga xamante ni xamaltahu ala alladhina min qablina ni nga ko yene woon ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu rabbana waaw laa tuhammilna ma la lana bih waaw wa'fu wa waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala al-qawmi al waaw borom bi yërmande gu rëy googee mu amal xeet yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaam nag yërëm ak yërmande gu rëy looloo ko jooyloo waaw ñooñu mu war ñëw seede leen allah mooy yërmande gu mu amal ñoom moo tax xam ne kat dëng dëng yi dina ci am de da bari na ci waaw mu jooy ndax borom bi na leen xoole li nga xam ne lutfahu waaw bi ayni lutfe na leen xoole bëtu euh, ñeewantam yërmandeem te bañ leen a xoole bët bi nga xam ne mooy bëtu jalaalam ak majesté wam am mu jooy moom alayhi salaatu wassalaam gi nga xam ne moom la nit ki di jooy bu déggee alquran yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon baabu fadlil bukaa ngëneelu jooy nga ne ma fu ne ma ne yow yonente bay satan dow nga foo ne yow xanaa da ngay nelaw yow yéen ñi ci bëri sax dañu jàngal alxuraan muy ñoom ñoo leen baax a ngëneel loolu looy si fooy fooy yër ngëneel <laughs> waaw mu ngi noonu <laughs> Allahu akbar kon eh, loolu lu am am solo la al imaamu Nawawi rahimahullah bi muy sarali mune wa fi hadith ibn Mas'ud hada fawaidun minha mu ne am na ci hadith bi ay ngëneel yoo xamante ne bokk na ci istihbaabu istima' al-qira'a sopp gu ñu sopp nit ki di déglu al-Qur'an laha di ko xerewlu ah déglu noonu nag di yëngu di di ko xerewlu wal buka'i 'indaha waaye di jooy boo ko déggee faan ko wa tadabburiha ak di ko bàyyi di ko settantal wastihbaabu waaye dañ ciy jànge ah, wastihbaabu sopp talabil qiraa sàkku min ghayrihi li yastami'a lahu sàkku kenn jàngal la alquran ngay déglu wala nga tegu cassette wala CD wala sa fichier MP3 wala WMA wala lum la neex wala sa iPhone wala sa yooyu ah, nga tekki di déglu waaw wala sax ngay wax diw ah, nekk mbooloo ah, sëriñ ah bi du am ku ñu jàngal quelque aaya rek ta'assiyam bi rasulillah def ko jàmm eh, roye ko yonent bi alayhi salatu wassalam mu ne wa huwa lool fi tafahumi moo gën a jotale ci di eh, eh, bàyyi xel di comprendre wa tadabburi ak di di di di settantal min qiraatihi bi nafsi ci di ko jàngal sa bopp léeg-léeg waaw loolu mooy ci xàqu ñi nga xam ne àgguñu fenn <laughs> mais ci xàqu yonent bi alayhi salaatu salaam loolu du lii voilà waaw yonent bi alayhi salaatu moom <laughs> xam nga ne jàngum yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy jàngal boppam yemul ak bi ko keneen di jàngal waaw mais dañu ko defal ngir lan ngir wan ñu ne lii nii moom mooy sharia mooy tërali àtte keneen tamit dañ ciy jànge ci nañ wax li Imaam Nawawi wax mooy kon loolu bu dee ki nga xam ne nag moom moom bu koy jàng day day toppatoo tajwid beeg toppatoo yooyu ba tax moom du ci bàyyi xel du ko mën a settantal du ci bàyyi xel waaw kooku bu dee ne bu ko keneen di jàngal moom yooyu yëpp dina ko man tadabbur googu muy ñàkk fële bu dee moo koy jàng kii dina ko am voilà ci xaq kooku la ñuy wax mais pas lii nga dégg ko naan da général mukk waxuma la yonent bari saa saam rek lii bari na ñoo xamante ne nii noonu la <laughs> waaw bu ñuy jàng alquran ñoom jàppuñ ne ñoom ñooy jàng waaw ndax borom bi moo ne moo leen bind yi ngeen di jëf yow da mel ni kaddu borom bi ngay dégg muy muy moom ngay déglu di ko xerewlu même bu dee ci sa làmmiñ lay génne yow sa làmmiñ du dara li boroom bi waxoon rek inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa ida qara'naahu fattabi' qur'ana waaw ñun la war ñi dara warul ñoo warloo dajale ko ci sa dënn waaye jàngal la ko kon boroom bee jàng <laughs> fa ida qara'naahu bu ñu ko jàngee nag ak support bu ma ko mën a jaarale man borom bi tabaaraka wa taala xamal ne loolu mooy borom bi jàppal ne bo li njàngum borom bi directement la waaw waxuñ la waa ji taxaw di jàng koo koy borom bi non mooy alquran ji la la war a yóbbu kadduy borom bi déglu waaw même bu dee ne alquran ji ñu yor day tekkale kaddu borom ba nga xamante ne xelu mbindeef manu see àgg waaye moom la waaw léegi. moom laay déglu mu may ravitaay waaw yow dajaleel dajaleel borom bee koy dajale waaw moo tax bu boobaa kooku du fi nekk liggéey jéema lii lii lay tekki lii lay tekki day bàyyi rek borom bi di ko sàtti flu ni muy ñëwee noonu la koy arrosé waale di ko di ko bëbbu ay ay yeer yu aaya yooyu di wax waaw waaw waaw wa iza qara'nahu fattabi' qur'ana bu après summa inna alayna bayaana gis nga li jot a jàng jàng moom ngay dégg borom bi nee na ñun ñu dara warul ñoo waral leeral la kon yow amul effort boo ci nekk di def bu boobaa <laughs> loolu nag buñ ko waxee tekkiwul ne walla yow booy jàng alxuraan kon yow eh, bon bu ma la déggoo kon amul sens <laughs> amul njariñ ñu nekk fi di jéem a xam ne alxuraan bi wax danaan la ku la wax loolu tam moo la wax loolu fii ma ne laa lay laaj yaa ah, fay saway dangaa dégg ma wax la affaire bu mel noonu waxuma la lool <laughs> ku nekk niveau ba nga toll dama ne la lii mooy li gën a kawe waaw parce kooku noonu nga fag ne waaye muy dégg xamul lu muy tekki dina ko xam waaye mooy du loolu lay bàyyi xel du concentré wu ci loolu moom li muy concentré mooy aljamu ala allah waaw léppam concentré léppam ci boromam jublu ci boromam ak xolam ak xelam ak yitteem ak yaramam ak lépp muy déglu alquran waaw waaw xam ne moom du sujet de maf'ulun bihi la waaw du mooy kiy def mais complément d'objet direct la borom bi nag mooy al mooy defaakoon bi wallahu xalaqakum wa ma ta'malun borom bi leen bind ak li ngeen di jox kon nag loolu la kon mu ne wa fiihi bokk na ci tawaadu ahlil ilmi mooy wàcce wàcce gu boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi daal di wàcc seen bopp yonent bi saa salaam di sangu mbindeef yi alayhi salaatu wa salaam ñëw ci taa kenn ci taalibe mi ne ko jàngal alxuraan may dégg te defu ko en cachette <laughs> ci mbooloo lañ nekkoon moo tax Zaynab ma Mas'ud ne man yëkki am ku ma kobos ma yëkkati sama bopp wala am ku ma kobos ku ma xoos kii ma ma taxaw siggi xool gis yonent bi alayhi salaatu wa salaam muy jooy voilà <laughs> mu ngi noonu wal fadl waaw ak waa gëneel walaw min atba'ihim même bu dee na dañuy wàcc ngir seen euh, ñooy ànd ñoom waaye dañ ci jàng fii am na yeneen njàngat yu fi feeñ mooy yonent bi alayhi salaam le mu ne iqra alayya alquran loolu dañ ciy jàng ne ard waaw mooy sëriñ bi la imaamu Maalik jàppoon ne comme que alquran noonu la <laughs> kon xadiis loolu moo ci gën kii mooy gaaral. mooy tax tahammulil tahammulil xadis jamono ni nga xam ne noonu la ñuy e, yenoo xadis bi toxal xadis bokk na ci mooy al ardu ala shaykh mooy nga ngay ñëw sëriñ bi yow taalibe bi mooy jàng sëriñ bi di déglu bu paree moom mu approuvé loolu noonu par exemple yonent bi alayhi fii man nga ko jànge noonu ne moom e, yonent bi alayhi salaatu salaam Sayyidina Ibn Mas'ud dafa jàng ci moom mu déglu ko waaw comme sëriñu daara bi ni muy def déglu ki nga xamante ne ni mooy taalibe bi muy voilà kon loolu yëpp sunna la sëriñ yi nañ sëriñu taalibe yëpp yooyu daara yi nañuy bàyyi xel buñ koy def xam ne lii alhamdulilah lu may roy yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw gis ci tamit ñi nga xam ne noonu la jël xam-xam déglu xam-xam ci koo xam ne moo la gën a tamit dañ ko ciy jànge voilà mais dañ ciy jànge ak tadabburul aayat di settantal aaya yi voilà buñ koy jàng ak boo ko déggee ngir mu gën am li nga xamante ne mooy jeexital ci koo xamante ne yoonam newu ci saa yëga di maam la voilà buñ tegee entre parenthèses liñ doon wax xaalu ña nga xam ne ñoo gën a kawe waaw ngay tadabbur aaya yi di bàyyi xel di settantal aaya yi voilà alquran yi waaw mu ngi noonu rek waaw akbar ah dañ ciy gisa it ngëneelu jooy ndax ragal yàlla tabaraka wa ba nga déggee laayaan yi loo xam ne màndarga la bu lay jokkale ci sa boroom nga jooy ngir borom bi allahu akbar loolu tamit dañ ko ciy gise li nga xamante ne nii loolu la waaw gis nga nent bay saat salaam moo tax boroom xam-xam bi la kii doon wax Yahya ibn Kathir nit ki du laa yanbulu rajul nit ki du nekk koo xamante ne ku mat la lu dul muy jële ku ku tolloog moom ku ko gën a ak ku ko gën a féete kaw yeneen tubaab yi sax du daa jële toog na di déglu koo xam ne moo ko gën a suufe muy jàng mu koy déglu voilà du rek tout le temps yow kese yaa war di wax yaa war di wax parce que maay sëriñ bi man kese war di wax léeg-léeg kenn ci taalibe yi mais fekk tamit moom it li muy wax mu tegu fenn mais kaay leen démocratiser affaire pourquoi tout le temps saa waay kese waxtaan non non non non c'est quoi ça non démocratiser les choses il faut donner les autres la parole ci wàllu diine affaire bu du demee noonu parce que du wax xalaat kuy wax lu leer ngay wax. man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul xayran aw liyasmut xayran ji nag mooy alquran ak sunna bu dee loolu lañ moo fi dajale nit ñi moom kuy wax na nga wax loolu koo xam ne mënoo wax loolu da ngay noppi waaw moom kese ñu bàyyi ko muy wax moo jàngale jeex na waaw bi loolu la ah. ay idée euh, yooyu fou yooyu di jaay ne ils sont libres ah, ah <laughs> ngi noonu waaye dañ ciy jàng ci hadis bi que ne kuy jàng alquran Euh, boo bëggee mu taxaw da nga ko naan xasbuk voilà xasbuk comme yu mel noonu comme li yonent bi alayhi salaatu wa salaam al aan ko euh, doy na léegi loolu mooy sunna voilà doon na di jàng alxuraan nekk yi nga ne ko xasbuk voilà mooy baax na doy na nii waaw doy na nii xasbuka al aan allahu akbar kon xam naa euh, war nañu mën a yem noonu de voilà kon daal gis nañ lëkkaale bi yeneen time alay saa laa yee doon wax bi ci kaw li njëkkoo neen di loolu la doxale nii kon nag ah alquran li eh, kon eh, Ibrahim at-Taymi wax rahimahullah ne eh, yell na kon ku yàlla jox xam-xam ah yow lii di la dal waaw nga jooy ci waaye bu dee nag doo ci jooy mukk mukk ci alquran ji ah kooku de yell na moos borom bi xëcc ko <laughs> ndax nag lii nii daa tagge ñooñu waaye ñun ñoo ci dolli ne te yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne moom lañu borom bi ne laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana moom ci boppam loolu da koo doxe jàng ñu jàngal ko alquran ñu daal di jooy moom eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye hasbuk ak amsik comme niñ gise ci beneen bi mooy Euh, riwaay imaamul Buxaari bi nga xam ne foofu dane qaala amsik fa ida aynaahu tadrifaan kon sunna la nga ne xasbuka wala amsik wala yu mel noonu comme kama qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon ñëw noonu bii di ñëw ñu jël xadis bi nga xam ne moo ci tegu inshaa allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in